kon ci suñu jataa bi ñu génn walillahi alhamdu walminna ñu ngi woon ci leneen yoo xamante ne yu boroom bi leeral fii te farataal ko ci saar bii ngir ñu koy doxee muy fi nga xamante ne mooy laayab fanweer bi ak laayab fanweeru benn di wax ci la nga xamante ne nii moom la wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wax woy gëm yàlla yu góor yi ñuy sadd seenu xefte daldi li nga xamante ne nii wattu li nga xam ne mooy seen pëy yi ndax lool moo gën a teey ci ñoom te gën a sell ci ñoom nañu xam ne nag borom bi aja xamaakoon la li ñuy jëf te lu mel noonu la wax jigéen ñi yokkal leen ci leneen ñu ngi ci woon loolu lañ war a gisaat tey ndax jeexaluñu ko woon kon nag gisoon nañ ci saddum xef li nga xamante ne nii noonu la amee solo te képp koo xam ne manu la saddum xefam mooy ne te mooy ne takk mooy mooy ne wattu pëy pëyam mooy ne loolu day jafe ci moom li nga moo tax suñu borom xab daal di leen boole lëkkale leen fii ne nga ngeen sàdd sadd yaghuddu min absaarihim wa yahfazu furujahum nañuy sadd li nga xam ne mooy seen xef yi te daal di nekk ñoo xam ne dañuy wattu seen pëy yi moo tax góor waroo nekk yow itam koo xamante ne nii di sol yu seerek di wane say biceps sa ci triceps di wane ne yow moom gentleman nga ak yooyu di ko wane ci kanamu jigéen yeeg yooyu loolu dafa xaraam tamit mooy ne lii lay wax wa wa yahfazu furujahum yàlla tere nag yaay nga xam ne dañuy jëngal ak sol yoo xamante ne nii daanaka mooy kersa sax amuñu ko nga xam ne mooy ne tubay yu ndaw ju ñu sol mu nekk ci mbedd mi ci ñuy dox wàcc seen seen tuba yi daanaka takk ceinture duñu ko def te ñoo koy tey bàyyi ko noonu nga xam ne julli sax mënuñu ko te képp koo xamante ne nii awra yi nga xam ne mughallada ndax awra yi dafa am awra boo xamante ne nii mukhaffafa ak mughallada yoo xamante ni dafa woyof ak yoo xam ne dafa dafa dafa dafa dur mooy dafa nekk loo xamante ne nii awra yooyu bu feeñee ci julli bu ci feeñee yow sa julli yàqu mooy képp koo xam ne day julli daal di sëgg yow li nga sol ab booy doole nga sol loo xamante ne nii yow gis nga daanaka yem ci sa daa weesu sa ndigg li tuuti foofu la yem nga sëgg bi julli sa ginnaaw gi feeñ tuuti mu feeñ loolu yow sa julli yàqu na ci saase te loolu mooy li nga xamante ne mooy li gin a dëgër kooku moom julleem yàqu na ndax boo ko tey kantaa nekk fi di julli di xëccëg lu nekk loolu lépp day wane ne kii xoolal julli joo xamante ne ni yaa ngi yow yaa ngi yàq saa waral kii yaa ngi jàpp si tubéy ji di xëcc na xam nga ne li nga sol jotul loolu borom bi tabaraka wa taala daf ko tere wa yahfazu furujahum te ñuy wattu li nga xamante ne mooy seen pëy yi moo tamit mbir gi nekkul rek gaa naa jigéen ñi jigéen ñi mais góor ñi la suñu borom njëkk a wax lépp loo xamante ne nii day indi fitna mooy ne di fitnaal jigéen ñi waaye di fitnaal yenn góor yi alhamdulilah ba boo gisee léegi ak góor jigéen tamit daal di mën a yomb mooy yu mel noonu lële la nga xamante ne moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab géew am na benn waaye boo xam ne dafa rafetoon lool ba xam ne mooy amul woon sikkim rafet lool mooy ne moom da ko da koo da ko ber da koo exilé mooy da koo ber parce que da doon fitnaal góor ñi te góor la woon yàlla tere kook bu ñëwaatoon suñu fii nii lan lay def kon mbir mi loolu la nga xam ne ku nekk yaa ngi leen gis ñu ngi ci seetu yi ku nekk yaa ngi xool nan laay gën a niroog acteur sàngam wal iyaadu billah ñoo xamante ne du ñu modèle du ñu royukaay ci biir ci biti yooyu yëpp dafa xaraam ak yenn yi nga xamante ne moom la ñuy sol nga xamante ne ngir rek doose ak yu mel noonu loolu dafa xaraam ci boppam loolu nag xaw ma nit ñi dañ leen koo ragal a wax wala mais mais loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuddoon nañ ko fi fan yële que benn waay boo xamante ne nii mais na dafa génn sol ay yéreem yoo xam ne yu rafet la mooy sant ko yàlla de sol yére bu rafet di ci sant yàlla loolu dafa dagan waaw loolu baax la waaye sol ko ngir di góndi nit ñi di ci toj xolu yee yi ñi nga xam ne ñooñu ñàkk ñi ak tamit di yooyu dafa xaram nee na waaja ba mu koy def suñu borom da koo pëtëxal ci suuf si ci la nekk di dem di dem ci suuf ba yow qiyaam noonu lay mujjee kon nag loolu jaru maytu la léegi nag ginnaaw loolu le muy wax nag kon côté jigéen ñi kon nag góor ñi loolu la mooy yow sadd seenum xef manu ngeen nekk ci mbedd yi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci hadis bu siiw boo bële mu ne woon maa ngi leen di iyaakum maa ngi leen di tere maa ngi leen di mooy tore ko doo toog ci mbedd yi yee saxaaba yi na ko ah waaye ñee waaye ñun de mbedd yi moom daa nekk suñu jotaay yoo xamante ne nii ah yonente mi alayhi salaatu dina jafe ñu bañ cee nekk de mu ne bu ngeen bu ngeen manul lu dul nekk fa na ngeen na ngeen na ngeen àq yi mu ba mu ci njëkk a tudd ci àqu mbedd toog ci mbedd mooy sadd saw xef te boo gisee lor ci mbedd mi nga daal di koy fa nga daal di koy fenq daal di ko fay jëlee képp ku la nuyu na ko fay te tamit bi digle njekk tey tere lu ñaaw boo gisee ci mbedd mi ñoo xam ne li ñuy def du noonu amoo nga toog naan man sama yoon newu ci nit day maandu déedéet yaa fa toog kon nag mooy àq yi mooy boo gisee lu ñaaw mooy da nga koy da koy tere boo gisee lu baax nga daal di koy digle boo gisee ñoo xam ne la def du noonu nga digle ko koo manul nga tëju sa kër wala nga toogi feneen léegi nag mooy mbir mi loolu la kon nag mooy góor gi manul toog rek jël saddu jël bëtam fu nekk mu daaj ko fa jigéen bu ne mu gis xool naan ay waayew borom bi da leen a bind ngir lan loolu waxi saytaane la wal iyaadu billah kon ginnaaw loolu muy wax nag jigéen ñi kon tamit mu ne jigéen yi sàdd nga xamante ne nii mooy seenu xeef mooy ne ñoom itam nañu bañ a nekk ci ñoo xamante ne nii mooy saa bu ñu xëyee ñu ngi xool ana ban góor la ñuy la ñuy mën a daaneel ban la ñuy mën a mbaal loolu dafa xaram dañuy sel kii ak tamit di apprécier naan ah kee moom moo gën jàpp moo gën a moom moo gën a soo loolu yëpp dafa yooyu moo gina a loolu dafa xaram tamit mooy ne ñoom itam lool la leen te borom bi tabaraka wa taala di tere nii waaw nit daal fi mu mën a xoole yenn yi mooy koo xamante ne nii koo nar a takk la waaw koo foog nga xool yenn xool yi ndax boo ko alayhi salaatu wassalaam waxoon ko saxaaba ba ba mu nee ne day denc kenn ci la ci jigéen ci lansaar yi mu ne ko demal nga xool ko bu baax ndax lansaar yi daa am ci seen bët lu ci ne mooy ne ndax loolu mooy boo demee ba denc ko tax masoo koo gis wala xooloo ko woon bu baax nga gis loo xam ne neexu la bu boobaa da koy wàcc ci saa te loolu nag moom mooy lislaam tax wootewul ci loolu le kon nag kon ñu ñëwaat fi ñu newoon ci jigéen ñi mooy nañuy sadd seen xef bu dee la nga bañ a jël sa sa bët yi daaj ko ci ñi nga xamante ne nii mooy sa xaritu jëkkër yi lu ñu am nga foog yow sa jëkkër loolu da koo war a am mooy borom mooy sa mooy mooy ki nga xamante ni mooy yaatal wërsëg di ko xompal ku ko soob kon nag manoo ñëw nag jël sa xef gi daaj ko ci ñi nga xamante ni ñooy ay xaritam lu ay am rek nga ñëw xuloo ko lan moo tax man itam moom jabaram am na lee man lan moo tax déedéet mbir mi du loolu voilà nañuy sadd seenu xef li leen borom bi gim leen booleel liñ leen jox mu doy leen loolu gisoon nañ ko gis nga keroog yonent mi alayhi salaatu wassalaam bi ko eh, soxnaam yi doon laaj loo xam ne amu ko woon gisoon nañu loolu le wallahu ta'ala alam kon nag suñu borom teg ci nag ne wa yahfazna furujahunna jigéen ñi tamit nañuy wattu seen pëy yi mooy di sol lu jot waaw di sol loo xam ne lu jot te bañ a seere te bañ a nekk loo xamante ne nii mooy ne loo xamante ne nii ku la gis yow doo xam ne góor am jigéen la bu soree wala di di wane sa forme yépp même bu dee da ngaa muuru loolu yow da ngay da ngay caaxaan xam nga ne loolu moom muuraay googu mooy ne ñenn yenn yi sax ñàkk sol dara sax day tane ci yenn yi sax sol yenn yu seere yi wal iyaadu billah kon suñu waroom ne walaa yubdiina ta bu ñu feeñal ziinatahunna seenu taar illaa maa zahara minhaa lu dul la ca feeñ loolu li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne li ci feeñ ñaar la mooy xar kanam bi ak tenq yi jeex na tànk yi moom bokku ci voilà tànk yi loolu bokku ci de moo tax jigéen buy julli lenn moo mën a feeñ mooy xar kanam bi ak tenk yi jeex na quant tànk yi loolu waru la feeñ soit day sol loo xam ne day gudd ba di ko muur wala mu sol ay kawas waaye bàyyi ko noonu muy feeñ di julli loolu day yàq julli voilà loolu moom day yàq julli loolu boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim lu leer la ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy téere fuqaha yi kantaa ñenn ñuy shara laxdar yi nag rahmatullah alayhi lenn yi ñoom ñooy ñëw buñ nee walla tenq yi ak li nga xam ne mooy xar kanam gi ñoom ñoo ci yokk naan tànk yi tànk yi kenn waxu ko tànk yi loolu yi da koo war muur mu nga xamante ni day julli te loolu mooy li nga xam ne mooy li ci war a feeñ mooy loolu lii daal mooy li nga xam ne mooy ëpp li ñu wax même bu dee am na ay wuute yoo xamante ne nii am na ci mo ne kon ak li nga xamante ne nii kon moom wala yubdiina ziinatahunna illaa maa zahara minha li ci des mooy yi nga xam ne rek da koy tere wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna mooy yim doon digle mooy ne na na muuraay yi di fattu waaw di jot yoo xamante ne nii manoo muur muur goo xamante ni si dënn bi yépp a ci biti mooy sa muuraay bi yem ci sa put gi déedéet yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne jigéen ñi loolu la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam di laay yi wàccee moo tax sayyidatu Aisha comme ni mu nee ci saxiix yi ne yal na borom bi yërëm jigéenu muhaajiruuna yi ci beneen juhaynu jigéenu lansaar yi radiyallahu anhunna wa ardaahunna bi nga xam ne ci la laay bi wàcc ka nekk ku nekk fa nga newoon yéere ya soloon gis nga la ci xaw gudd moom nga daggoon daal di koy teg teg ci sa dënn ngir doxal laaya bii kon ñu xam ne kon mbir mi loolu la la mooy ne mbir jigéen nit ki li muy sol daa war a jot te loolu nag ci la nit ki mën a amee li nga xam ne mooy doom ju barkeel nekkul rek ay ay ganaar yu muy defal jëkkëram ki bisaab yu baax ak njar déedéet loolu lu baax la waaye gis nga jigéen mbir mi mooy gis nga sayyidatu Maryam bint bint Imran alayhi alayhima salaatu wassalaam mooy borom bi ni mu ko tagg dëgg-dëgg mooy ahsanat allati ahsanat farjaha mooy ki nga xam ne dafa wattu daal di daal di wattu li nga xam ne mooy pëyam amul kenn ku ko mës a gis ba nekk koo xam ne da ngay am bànneex ci moom te sayyidatu Fatima sayyidatu nisaa al alamin sangu jigéenu euh, addina bi doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bii ñuy wax moom am na wax quoi kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane sayyidatu Fatima de moom ahsanat farjaha dafa wuttu fa dafa wattu fa yonent suñu borom daal di aar li nga xamante ni nii mooy njabootam mooy njabootam ci safara kon nag loolu noonu mooy affaire boobu la mooy ne liggéeyu kii ndey añub doom mooy na fexe moom ci boppam fi muy tàmbalee mooy ak solam di jot amul kenn koo xam ne day mën a bànneexu ci ay kàddoom wala ci yaramam wala dara ku dul boroom këram lu dul loolu moom man la nekk kantaa yeneen yi nga xam ne moo man a feeñ ci ñeneen yi mooy li nga xam ne jigéen entre jigéen ak jigéen mooy à partir de dënn bi ba ci euh, ci li nga xam ne mooy mooy mooy oom yi loolu amul droit bu koy feeñal ci diggante moroom ak jigéenam ak ak baayam ak yaayam ak loolu dafa xaram voilà mooy bu naan li nga xam ne lu dul seen bàyyi yi wala li nga xam ne mooy seen seen seen seen baayu jëkkër yéeg yooyu ñooñu mooy ñi naan koñ armal nga xam ne ñooñ mën naa ànd ak ñoom di voyage te lenn li mooy bu nekkeek ñoom ñoom kese mooy yenn yi mën naa bañ a solaat muuraay yi nga xam ne moom lay sol ak yu jot yi muy sol diggante ki nga xam bu dee dafa am koo xamante ne nii ab jàmbur la koo xam ne ci biir kër gi la nekk nit ki nag lenn am na mooy yow nit ki mooy rakkam moom jabaru rakkam wala jabaru magam kooku noonu moom bokku ci kooku moom moom moo ki nga xam ne ab étranger la jàmbur la ci kanamam benn la mooy ne loolu loolu nga xam ne lañ tàmm Sénégal loolu de du loolu wa ah. mooy ne jigéen nga xam ne sama jabaru rakk wala sama jabaru mag kooku manumaa nekk comme si man sama jabar la doo loolu waxin kese la ci waaye ci dafa war a dox ci l'islam lii la ñu laay tera dëggal mooy ne dañoo war a sol lu jot ci seen kanam wala ñoom dañoo war a sol jot tamit mënuñoo dugg si ñoom seen tël seen néeg yi comme si ni ñuy duggee soom sama kër jabar ak yooyu déedéet